turam doon xiraashu ibn umayata ibn rabi'a ibn al-fadli ibn munqidh ibn afif ibn kulayb ibn hubshiya ibn salul al-khuzaa'i thumma al-kalbi thumma al-kulaybi al-kulaybi al-kulaybi xiraas la tuddoon di doomu ku ñuy wax Umayya boobu di doomi Rabi'a Rabi'a boobu di doomu ku ñuy wax Al-Fadl Al-Fadl di doomi Munqidh Munqidh di doomi Afif Afif di doomi Kulayb moom moom lañ koy dàkkantal ibn Hubashiya al bu moomu di doomu ku ñuy wax Hubashiya ibn Salul Hubashiya di doomu ku ñuy wax Salul al-Khuzaa'i bokkoon ci waa Khuzaa summa al-Kulaybiyu ginnaaw gi al-Kulaybi mooy maamam boobu ibn Kulayb nee nañ nag imaam Ibn al-Kalbi nee na dàkkantalam moo doon Aba Abu Nadla nekkoon aliyewu waa Banu Maxzum min Qurayshin waa tribu ñoom Abu Jahlin alayhi la'natullah ci saxaaba yi ñoom kan ci waa Banu Maxzum ñu ñu ci gis bari nañ kenn rek laa la ci laaj ci taraajim yi ñu def nga fàttali ma koo xam ne kaana min bani maxzoom min qurayshin te ñu njëkk bokkoon ci njëkkoon a gis ne woon jeune boo xamante ni al arqam ibn abil arqam waaw al maxzoomi ñoom ñoo ne woon kii seen allié la woon xiraash xiraash aliyewu ñoom al arqam ibn abil arqam al maxzumi la woon radiyallahu taala an il jamii moom nag xiraash ibn umayya imaam ibn al kalbi nee na ba léegi moom fekke na ghazwatul muraysiya muy ghazwatu banil mustaliq comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon ak xew-xew ya am ci ghazwatu banil mustaliq di ghazwatul muraysiya muraysi'u wal ahzaabu la tanami fekk na tamit Hudaybiya umratul bokkoon na ci àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pour dem Quraysh pour dem wa takriman ngir daldi umra ji keroog bi ñu agsee waa Quraysh ne yonent bi aleyhi du fi duggu mu daldi campé mook saxaaba yi fi nga xam ne mooy teen boo bële di Quraysh di yónni ay émissaires yuy ñëw ngir leerlu lan moo fi indi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax gëmuñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam umra kese ko fi indi dañu jàpp ne dafa ñëw ngir foqa ci foqar ci dëkk bi ci seeni loxo daal di koy diriger di seen dëkk bii di makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman émissaires yooyu doyu leen ñi ñu yónni ñépp Budayl ibn Warqa Mikraz ibn Hafs sayyidul Ahabish al-Hulays ibn Alqama Urwa ibn Mas'ud yonent bi alayhi salaatu wa salaam imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi ne ginnaaw loolu wa haddathanii nettali na ma ba'du ahlil ilmi kenn ci boroom xam-xam yi anna rasuulallah kenn yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog Hudaybiya bi mu demee noonu daa ci la woo Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i ci la woo xiraash ibn umaya alxuzai radiallahu anhu fa ba'athahu ila qurayshin bi makka mu ne xudaybiya ci biti makka woo seydinaa xiraash ibn umaya alxuzai yónni ko ci waa quraysh fële ñu nekk makka ngir nag yonent bi aleyhi salaatu salaam waa Quraysh xam ne réellement yonent beeg alayhi salaatu wassalaam ko yónni wa hamalahu ala ba'irin lahu yuqaalu lahu Sa'lab yonent bi daal di koy jox waral ko ci benn géléemam boo xam ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko moom boo xam ne as-Sa'lab la tudd yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa bari woon ay géléem gisoon nañ al gisoon nañ yeneen ak yeneen waaw gisoon nañ bi ñuy dugg ci Xudaybiya bi géléemam gi yësee jogatul ñu ne xalaatil xaswaa xaswaa siisu na bañ na jóg mu ne déedéet maa xalaat wa maa zaali wa maa zaaka lahaa bi xuluq innamaa xabasahaa xaabisul fiil mu ne du siisuwul tëddul ne saxaaba yi waxoon lool déedéet du ne dafa siisu bañ a jóg waaye loolu sax du jikkoom tëtuwul du gëléem gu tëtu waaye li téewoon ñayu Abraha ya ñu dugg fii ñay ya ñu dugg Makka yàq fi la taxoon ñay ya doon dëpp looloo ko téye moo ko fi téye mu daldi koy jox kon gëléemam goo xam ne du Qaswa mais as-Sa'lab la tudd waral ko ci waa lu tax li yuballigha ashrafahum anhu ma jaa la ngir mu daldi jottali les dignitaires de Quraysh les dignitaires et dirigeants qurashi mu daldi leen jottali li nga xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu ñëw fi te mooy Mu'tamira dafay ñëw ngir umra waaye xare taxu koo jóg mu daldi kon yebal Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaye bañ agsee lan ban accueil la ko waa Quraysh accueillir mu ne fa aqaru bihi jamal rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa araadu qatlahu fa mana'athu al-ahaabish fa xallu sabilahu hatta ata rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Quraysh daal teguñu ci ay ñoom boolewuñ ci sax ay wax naka la Xiraash ibn Umayya agsi ñu daal di cor gëléem gi cor gëléem gi nga wax waaw waaw ñu cor gëléemu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam rey ko ci saase waaw wa araadoo qatlahu ñu bëggoona non seulement cor gëléem gi mais moom ñu naroon ko rey liquider ko moom fa mana'atul ahadith ahaabish yi nag bi allié Quraysh yooyu daal di dox ah diggante Quraysh ak ray giñ ko bëgg lu tax ndax li annahu minhum ndax Xiraash eh, seen kii la bokk seen allié la ahaabish yi ndax ak Xuzaa gisoon nañ sànq Budayl ibn Warqa ak waa Xuzaa waxoon nañ ne ñi njëkk a jóge Quraysh dem ci émissaires yi moo doon Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i moom waa Xuzaa ak waa ñoom Ahaabisu ñoom ñépp ñu ngi fa woon ngir jàppale Quraysh keroog léegi nag bi nga xam ne ci la demee noonu bi mu demee noonu nag ah waa Quraysh nar koo rey Ahaabish yi ñoom Al-Hulays ibn Alqama ak mbokkam yi Ahaabish yi daal di dox di ne Quraysh déet bu leen ko rey fa xallu sabila ñoom ñoo tax ba waa Quraysh daal daldi bàyyi Xiraash ibn Umayya keroog reyuñu ko ñu bàyyi ko bu dul woon ki dox seen diggante moo doon ahaabisu si noonu ni ñu def gëleemu yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu lañ ko naroon a def ñu daldi ba pare nag ñu délivrer ko ñu daldi koy bàyyi mu dem ba ni muy dikkale yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon xam nga Quraysh ñoom li ñu pourtant ñu ngi doon yónnee émissaire ci yonent bi alayhi salaatu salaam rayu ci kenn mais ñoom ci leen yonent bi alayhi salaatu salaam njëkk a yónnee dañ koo éliminer dañ ko naroon na éliminer lawlal ahaabish la qataluhu bu dul woon ahaabish yi ñu daal di koy liquider nu mu gën a gaawe la ginnaaw lool nag bi nga xam ne kon Xaraas ibn Umayya ci la ko loolu dale mu dellu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi rendre compte rendre compte li nga xamante ne nii moo ko fa dal waaye Quraysh yemuñ ci loolu imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne biñ defee lool ba pare wa qad haddathanii ba'du man laa attahimu an Ikrimata mawla ibn Abbas an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' anna Qurayshan kaanu ba'athu arba'iina rajulan aw minhum aw xamsiina rajulan wa amaruuhum an yutiifu bi askari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yusiibu lahum min ashaabihi ahadan fa ukhidhu akhdan fa utiya bihim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Quraysh yamuñ ci loolu imaam Ibn Isxaaq ne waqad haddathanii gisoon nañ riwaaya bu njëkk bi bi nettali nettali Xiraash ibn Umayya bii bu dee riwaaya imaam Ibn Isxaaq bi da gis ne sanaduhu mooy wérul waaye imaam abu umar tudd na ko tamit ci al isti ci al isti'ab di imaam ibn abdul bar al andalusi radiyallahu taala anhu wa arda tudd na tamit nettali bi waaye mooy càllale bi tamit daldi wul wér waaye càllale bii nii imaam ibn Sa'd di nettali li ci Quraysh tegit wérul mu ndax dane wa qad haddathani nettali na ma ba'du man la attahimu kenn koo xamante ne nii duma ko tuumaal te loolu mubham la wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam la boroom al Bayquni waxoon rahmatullah alayhi wa mubhamun mubham mooy nettali boo xam ne càllale ba dafa am nit koo xam ne kenn tudd ko exemple comme ni ñu ko mëne ñun wolof yi benn magum taalibe nee na wala benn góor nettali nañu benn waay nee na yooyu yëpp wax la yoo xam ne dëgëruñu mooy jaruñu sax dàq ganaar jaru la fondewu ndax dëgërul ndax ko kenn xamu ko mën naa nekk ku wóor comme mën naa mën a nekk ku wóor moo tax dafa bokk ci nga xam ne day tax nettali du wér kenn du ko mën a jàpp ci benn anam lu mel noonu xaddatanii ba'du man laa ak attahimu wala xaddatanii ah, rajulun min xaw qawmi nettali na benn waay koo xam ne du ma ko tuumaal wala nettali na ma koo xam ne ci samay ñoñ benn góor bu bokk samay ñoñ hada min min min min min minar riwaayaati fa dafa bokk ci yi nga xam ne nettali yi nga xam ne jarula nettali feneen boo bañee yow di ñàkk sa muruwa sa mbañum rus mu daal di rot yooyu bul koy nettali lu dul nga leeral loolu ne nag ah man de am na ko ma nettali waaw nga dégager say responsabilité ñu xam ne yow du dangay saxal mbir mi lu mel noonu nag lay ma ibn Isaaq wax wa qad haddathani comme ni mu waxoon ci bële te nettali na baadu man laa attahimu kenn ci ñoo xam ne duma leen tuma ko tuumal an Ikrima te mu jële ci Seydina Ikrima mawla ibn Abbaas te njaatigéem ne woon imaam ibn Abbaas an mu jële ci sangam di Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu anna Qurayshan kana Quraysh mais xadis bii nii mooy bu dee càllale bii wérul waaye imaam muslim ibnul xajjaaj daal dinay solo xadis bu mel nii boo xamante ne solo na ko moom imaam muslim na ko noonu boo demee ci imaam abu daawud ak imaam sëriñam imaam ahmad seen sëriñ ñoom ñaar yi muslim ak di imaam ahmad koy solo kon bu dee yooyu hadis bi day mujj dëgër ndax xadiis yooyu waaye bu ñëwee ci càllale imaam ibn Isxaaq bi kon mu ne kon an ibni abbasin kon seydina abdallah ibn al mu ne anna qurayshan kana quraysh keroo kaanu ba'athu arba'iina rajulan minhum am aw aw quraysh keroog dañoo yónni quarante personnes parmi eux wala cinquante pour lan ñu digal leen ne dem leen ngeen wër ci fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam campé fële ci Hudaybiya ngir ñu daldi am ci saxaabaan yi am ñoo xam ne dinañ leen ci mën song songu ba dal seen kaw wa amaruhum an yutiifu bi askari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yusibu lahum min asxaabihi ahada gaa mën a tooñ de gaa mën a tooñ ndax wax dëgg yàlla moom <laughs> yow kiñ la njëkk yónnee émissaire nga rey gëléem nga nar ko rey bu ci ñëla jàppul woon faat nga ko ñu naan déet nga yónni wala cinquante personnes ngir ñu dem dal ci saxaaba yi ci fi mu campé sa Hudaybiya nga dal ci saxaaba yi am ñoo ci dal fa uxidu ñu ne leen taral daal leen jàpp ñu agsi ñu daal leen jàpp fa utiya bihim rasulallah fa utiya bihim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ëndil leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa waaye est ce que da leen a exécuté bul fàtte waxoon na bi mu ñëwee Xudaybiya keroog bi mu agsee gis waa Quraysh daal di ko yónnee Xaalid ibn al Walid ngir mu taxaw taxaw kanamam ba dul agsi mu changé yoon wàcc Hudaybiya Seydina Xaalid dafa jekki yëgul bi di muy yëkk ne ah ñu nga Hudaybiya da koo bett mu daldi daw comme ni mu ne ci riwaay nekk saxiix daldi daw comme saxiix Imaamul Buxaari daw nadiran li Quraysh dem di mettre en garde di leen yëgal ne yonent ma lay sar sam waaye mu nga Hudaybiya léegi keroog lan la waxoon waxoon na ne wallaahi maa ngi wat ci yàlla ne tey duñu ma laaj benn lenn loo xam ne ci lañuy màggale xoromaatil bayt muy lu ñuy màggalee ces lieux saints di màkkaak yooyu luy lu koy màggal di ko ormal lu dul ne dinaa leen ci wuyu moo tax ñii nii malgré liñ def yépp mais rayu leen fa utiya bihim rasulullah ñu andil leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa afa anhum wa xalla sabilahum mu daal di leen jéggal daal bàyyi leen ñu daldi dellu mu ne te ñoom nag waqad kaanu ñoom gis gaa yi nii gaa yi nii ñu libéré nii ñoom waqad kaanu ramaw fi askari rasulillah bil xijaarati wan nabl te ñu agsee li ñu def dañu agse rek sànni di sànni ay xeer ci fi yonent mi alayhi salaatu ak ay flèche ñu jàpp leen waaye malgré loolu yonent mi alayhi salaatu salaam daal di leen jéggal ah noonu la leen def ci riwaay imaam muslim bi foofu bu Seydina Anas bi boobu da ne soixante quatre-vingts personnes min ahli makka habatu ala rasulillah min at-tan'im mutasallihiina yuriduuna ghirrata an-nabi wa ashaabihi fa as wa ashaabihi fa akhadhahum saaliman fastahyahum mu bàyyi leen mu ne quatre-vingts personnes ci waa Quraysh dañoo ñëw wàcc ci fi yonent bi alayhi salaatu salaam newoon jóge Tan'im mina Tan'im foofu noonu mooy ci biti noonu biti Makka noonu yor seeni arme bëggoon xool benn faay ci mbooloom jullit ñi ngir ñu jaar fa dal seen kaw ñu daal di leen jàpp indi leen yonent bi alayhi salaatu salaam di leen yërëm bal leen rus bañ a def foofu loo xam ne du noonu mu baleen waaw kon Quraysh noonu la def ginnaaw bi naree rey ki nga xam ne mooy Xiraaj ibn Umayya keroog nag pour àggale Seydina Xiraaj ibn Umayya ci xew-xewu umratul Hudaybiya bii ba léegi moom comme niñ koy dinañ ko gis moom moo watoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog moom Xiraas ibn Umayya comme li imaam ibn Hishaam imaam ibn Isxaaq wax ne ne moom jote na ko këne moom mooy ki nga xam ne moom moo watoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Xiraas ibn Umayya radiyallahu taala anhu wa arda loolu nag lañ am ci euh, tarjamaam moom radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawaa